أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين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 xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaati wa salaam. muy aju yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy ajug yonent bi sallallahu alayhi wasallam woon ci tawaaf bi maa zilna wa naxnu bi makkata ma'a rasulillah alayhi salaatu wassalaam gisoon nañ ne ñu ngi woon ci tawaaf bi ñu ngi woon ci tawaaf bi gisoon nañu moom alayhi salaatu wassalaam ni nga xamante ne nii noonu la defee tawaaf noon la wëre li nga xamante ne mooy kaaba gi walillaahil hamdu wal minna walillaahil hamdu wal minna ñu wara gis nag li nga xamante ne ni pare woon nañu tawaaf bi ci suñu jotaay bi ñu génn ñu ngi woon ci masalaam est-ce que nit mën naa tawaaf wër est-ce que nit mën naa tawaaf ci kaw waruwaayam moo xam waruwaay yi nga xam ne mooy ay gëléem wala ay fas wala lu mel ni oto wala ay trottinette wala ay skateboard waaye nag <clears throat> euh, masala boobu lañ gisoon bii weesu ak tamit li nga xam ne mooy wute boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim ñu gisoon ne amaana li gën a dëgër mooy ne ku wër kaaba gi fekk dangaa war loolu dara newu ci li anna rasulallah li anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam taafa ala ba'ire wër na kaaba gi ci kaw ba'iram digal na yaay ummu salama bint abi umayyata radiyallahu taala anha wa ardaaha mu daldi wër ci kaw warwaayam ba nga xamante ne ci la feebaroon gisoon nañ ne yéegu ko aleyhi salaatu wassalaam saxaaba joxoon nañu ay tax-tax nit ñee ko nit ñee bari woon li yuqtadaa bihi ngir ñu koy ñuy roy ci moom ngir tamit bëggul woon ñuy dóor nit ñi di leen ngir xàllal ko yoon waaye waxoon nañu masala boobu li nga xam ne moom lañ nootaloon mooy li nga xam ne moom la ulama wa shafi'iyya ci seen mashhur li gën siiw ci ñoom li nga xamante ne nii moom lañu wax moom lañu wax ñoom ulama wa shafi'iyya rahmatullahi alayhim ne loolu dara ci newul al imaam an-Nawawi dane daal li xilaafu lawlaa la waaw mooy daal dafa wuteeg li gine yeey muy dox waaye dara newu ci waxoon nañ nag amaane sax xilaafu lawlaa boobu sax àggu ci mooy ne mbir mi daal ku ko def baax na à condition nga bañ lor nit ñi waaw à condition nga bañ a lor nit ñi xam nga ne lool c'est impensable jamonoy aj nit di ko def parce que ni muy baree mooy foo jaar di nga lor nit mais comme ku demoon comme jumaadal ula bi ñu nekk amaana du bari ay nit bu wëree war wala yooyu amul lenn loo xam ne nga ne du lor kenn loo xam ne lañ ko mën a imposer naan ko sa sa sa wër baaxut ay walla wëraatal wala nga nga nga reen di dara loolu amaana insha allahu taala loolu jaru ko Euh, gisoon nañ ne beneen partie bi moo doon waxu xanafiya yi ak maalikiya yi waaye naka noonu xanaabila yi xanaabila yi <laughs> alxanaabila ñoom ak waa mooy moo tax ñoom ñoo waa jumhur masala bi ñu gisoon muy masalaam est nit mën naa war ñoom xana xanafiya yi maalikiya yi ak shaafiiya yi non xanafiya yi maalikiya yi ak ñi nga xamante ne ñooy xanaabila yi Euh, dañu ne dañu ne il faut waa dox lu dul mu am lu dul mu am li nga xamante ne ni mooy ngànt lu dul waajoo xam ne dafa nekk ngànt lu dul waa xam ne dafa am ngànt kooku rekk ko man comme ku feebar comme cas bi ñu wax léegi bu sayyidatu Ummu Salama radiyallahu anha wala sax koo xam ne dañuy roy ci moom voilà loolu ñoom lañ permettre sinon mutlaqan ci liñ joyal mooy nit ki day dox contrairement ak li nga xamante ne nii mooy waxu ñi nga xamante ne mooy ah, Shafi'i yi ala mashhurihim li gën siiw ci ñoom li gën siiw ci ñoom léegi léegi ah, mu am nag lu ñu war a préciser mooy nit warul nag di def benn ci yii ngir faire buzz waaw loolu nag moom dafa xaram moom si c'est pour fair buzz loo xam ne dañ koo war a def ngir yàlla nga koy def mais loolu côté intention la te alors que ñun fiq fiq du du du toppatoo affaire intention ndax nit mën naa ñëw sax di def. ne sunna lay topp ba pare ndekete intention wam baaxul mooy ngir ñu gis ko loolu du tax ñu ne julleem ji baaxut alors que ni mu jullee noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diglee ne lañ jullee nii moo tax duñ ne julleem baaxul parce que waa ji intention déedéet intention loolu buur yàlla mooy nangul ku ko neex waaw innama yataqabbalu allah allahu min al loolu nag buur yàlla moo leen xam moo xam li nga xam ne maa fi sudur moo xam li ci dënn yi kantaa fii ñun neewuñu waa ji def skateboard dafa intention lii la xamuñ ci dara li ñuy wax daal mën nañu conseiller ne nag képp koo xam ne kuy def yooyu la walla même électrique wala roulette wala nga war moo sax oto bu mu nekk loo xam ne puukare moo la ci ma ne même kiy def ak tànk sax bu la puukare yóbbu loolu ay conseil la yoo xam ne lu ñu mën a joxe kepp la waaye nag kantaanaan du baax parce que waa ji intention wam jéet loolu moom intention loolu du suñu affaire waaw ndax bari waaye na koo foog ne ci intention am lii la alors que du loolu de waaw waaw gisoon nañ Maalik ibn Duxshum hein radiyallahu anhu ba sax ba yonent mi alayhi demee kër Itbaan ibn Malik ngir jullil ko fa nga xam ne la wooxoon ne ko ngir mu ñëw ci këram ah, daldi ko fay jullil fenn foo xamante ne nii moom da koy tàppe da koy jàppe am jullikaay foo xam ne fu muy jullee ah, moom mu daldi ah, moom mu daldi bi yonent ma lay saar saam ñëwee laaj quartier bi daanaka ñoom ñépp ñu génn kontaan mu ñëw laaj ana Maalik ibn Duxshum bi ñuy wax daal gaay naa ah kooku am naa gisuñ na lu dul am naafiq la am ñu wax lool day day an naafiq yi rek lay nekkal yonent ma lay saar saam ne déedéet bàyyi leen li ngeen di wax moom xanaa xamu ngeen ne moom kat shahida badra kooku fekke na badar te xam nga li buur yàlla waxoon ci waa badar waaw moo taxit di àddu ci intention nit ñi c'est très grave waaw loolu c'est très grave bu nit ki nag taxawee ne lii tax ma def waa loolu jeex na moom moo ko wax waaw la mère des preuves mooy l'aveu ummul barahin mooy maa def waaw nga ne al i'tiraf maa def bu boobaa nag man nañ ne lii waaw moom moo ne lii wa ko tax a mais bu dul loolu rek bu ñuy aventure wu ci yooyu ndax domaine la boo xam ne c'est risqué ah lapsu de da cee yomb mooy njaxas foog ne lii la alors que loolu voilà kon nag affaire bi lool la loolu lañ nootaloon que ne war daal tawaaf man naa ne ci kaw nga baña lor nga nga xam ne ñooy wër ak yow wallahu taala alam tey nag ñu war kon pare woon nañ ci tawaaf bi completement léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw loolu ana lan la def waaw mooy bi mu tawaafee hein ba pare ñu ngi ci tawaaful qudum ñu ngi ci tawa tawaaful tawaaful qudumi ba léegi muy le bienvenu ñu ngi ci quatrième jour ci mois dul dul xijja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di door ak si Makka daal di foon xaja dugg ci jàkka ji foon xajarul aswad daal di commencer di def li nga xamante ne nii mooy euh, tawaafam pare na ci léegi ana lan moo ci tegu lool lañu imaamu jaabir imaamu jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu taala anhu wa ardaahu di ñu nettali mu ne yonent bi aleyhi salaatu kon bu ñu reprendre ni mu def dane mooy xadiisam bu gudd boobu bim naan xatta ida atayna albayta maahu istalama arrukn fa ramala talatan wa masha arba'an seydina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu ta'ala anhu mu ne xatta ida atayna albayta maahu ba ni ñuy àggee ci kaaba gi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu ne istalama ar-rukn ci la nuyoo ar-rukn al-yamani fa ramala thalathan wa masha mu daldi dox ñetti yu njëkk yi dox bu gaaw waaxu bi wa masha mu dox doxu normal arba'a ñeent yi ci des muy juróom-ñaar ginnaaw loolu ñun lii gis nañu ko lan moo ci tegu mu ne summa seydina jaabir ibn abdillah ibn Amr ibn Haram mu ne summa nafada ila maqaami Ibrahim summa nafada ila maqaami Ibrahima alayhi salaatu wa salaam fa qara wattaxiduu min maqaami Ibrahima musallaa fa ja'ala al-maqaama baynahu wa bayna al-bayt fa kaana abi yaquul wala aclamuhu dakarahu illaa an nabi sallallahu alayhi wa sallama kaana yaqra'u fi fi rakcatayn qul huwa allahu axad wa qul yaa ayyuha alkaafiruun kon lii mooy li nga xam ne moom lañu war a gis tey kon ginnaaw tawaaf bi ñu ngi ànd ak alayhi salaatu wa salaam ba léegi di ko suivre à travers bëtu saxaaba yi radiyallahu anhum ñi nga xamante ne ñooñu nettale ajam gii ah yal na buur yàlla yokk leen a fay ah yokk saxal ngërëmam ci seen kaw ah te boole leen ak sayyiduhum wa sayyidina muhammadin ah alayhi salaatu wassalaam fi kulli waqtin wa hiin ci jamono ju ne ak tamit fi kulli makaan ci bërëb bu ne wa ma dhalika ala allah bi aziz te loolu jafewul buur yàlla kon ne thumma ila maqaami ibrahim mu ne kon ginnaaw bi mu tawaafee nii ba def lii ñu gisoon ci tawaaf thumma ginnaaw gi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu jublu jëm ginnaaw tawaafam bi ila maqaami ibrahim mu jëm ci maqaamu seydina ibrahim aleyhi salaatu léegi lan mooy maqaamu ibrahim ah maqaamu ibrahim aleyhi salaatu wassalaam ku mel ni al imaamu wa mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma dane mooy taxawaayam yépp waaw mooy bi nga xam ne ci la ñëw di defar Kaaba gi fa nga xam ne fa la taxawaay yi nga xam ne dañ ko faa muy mawaqifuhu kulluha ku mel ni ñoom imaam ash-Sha'bi rahmatullah naka noonu jëlee nañ ko ci al imaam Ata ibn ñu ne mooy Arafa Muzdalifa ak fa nga xam ne fa la sànnee jimaar yi muy muy fa la ñuy sànnee xeer yi ca Mina loolu lépp mu ne loolu lépp maqaamu ibrahim la tudd ku mel ni imaam mujaahid ibn jabr rahmatullah mu ne maqaamu ibrahim mooy alxaram mooy alxaramul makki mooy xaram bi yépp xoo gisoon nañ ci jataay yële weesu diggante différence entre alxillu wal xaram voilà alxillu wal xaram ñu ne xaram bi nga foofu nga xam ne sanctuaire la mooy la sanctuaire bien sanctifié mooy le sanctuaire bi nga xam ne mooy bu Makka bi nga xam ne buur yàlla moo ko xarrasahullah buur yàlla moo ko wattul boppam ñu ne loolu la ah kanta Seydina Jaabir dane mooy alxajaru alladi qaama alayhi lil bina waaw fa kaana yartafi'u bihi kullama irtafa'a al bina mu ne loo ñoom mu ne loolu la mooy xeer wa nga xam ne bi nga xam ne moom Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam alxaliil ci la ñëw di tabax kaaba ji xeer wi nga xam ne ci la doon yéeg bi nga xam ne moom la koy tabax mook doon ji seydina ismail wa id yarfau ibrahimu alqawaida min al bayt wa ismail ah kon loolu la ba nga xamante ne ci la yëkkati alqawaida min al bayt di yëkkati li nga xam ne mooy fondation yi di tabax li nga xamante ne mooy yoo yële nga xam ne moom la ñu jiitu amoon moom mu naw di ko yëkkati moom ak kan ak doom ji seydina ismail alayhim asalaatu wassalaam ba mu koy tabax nag loolu gisoon nañ historique bi ci zaadul xujjaaj moo tax fii duñu ci ñëwaat noonu euh, comme ni al imaam az-Zarkashi ci téereem bu am solo boobu nga xamante ne moom la def ci wàllu jàkka yeeg yooyu ni mu ko fa leerale euh, ci xadiis yoo xam ne yenn ñu ngi ko jële ci Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu taala anhu wa ardaah comme ni ñu ko gise woon foofu la ci yaatal kene teroog bi nga xam ne ci la koy tabax moom Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam Seydina Ismaayil di ko jottali doj yi moom muy teg ah comme maçon bi bu nekkee ak ki nga xam ne mooy chef maçon bi bu nekkee ak mason bi buy teg ñoom ñaar kese ñu ñëw di yëkkati briques yi di teg moom mu taxaw ah kii di koy jottali birig yi muy teg lu mel noonu la woon daf xeer wi Seydina Ibrahim nag alayhi salaatu wasalaam doon taxaw xeer woowu nga xam ne ba léegi mooy ba mu ci taxawee marku tànkam yi moom alayhi salaatu salaam daf ci des loolu mooy maqaamu Ibrahim ci waxu Seydina Jaabir ibn Abdillah te loolu mooy li gën a dëgër ci wax yi mooy li gën dëgër ci wax yi te loolu lan moo koy gën Ah, leeral mooy li mu ci teg mooy xadiis bi li mu ci teg ne summa nafada yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw mu jublu daal di dem ila maqaami ibrahim jëm ci maqaamu ibrahim aleyhi salaatu wassalaam fa qaraa mu jàng wattaxidu te jàppe leen min maqaami ibrahim fa maqaamu ibrahima musalla am jullikaay foo xam ne fu ngeen di jullee la mu ne fa ja'ala al maqaama baynahu wa bayna al bayt loolu mooy wane ne kon maqaamu ibrahim nee na mu def maqaamu ibrahim mu nekk digganteem ak kaaba gi dafa ñëw ba dépassé ko taxaw ci kanamu maqaamu ibrahim mu nekk digganteem ak kaaba gi mu jublu ci kaaba gi ngir julli ñaari rakkaam yi moom alayhi salaatu wassalaam kon ci lañuy xam ne du arafa waaw du arafa du musdalifa duy wax yi ñu la fi du xaram bi yépp sinon kon naka lañ naan xaram bi yëpp yonent bi alayhi salaam teg ko diggantee ma kaaba gi loolu dañuy xam ne manu la nekk maqaama Ibrahim mooy loolu nga xam ne ci wetu kaaba gi la nekk dañ koy gis gars yi dañ ko symboliser benn kii boo xam dañ ko tabax mu taxaw noonu mel ni benn poto boo xam ne xeer woowu ci biir la ne xeer woowu mu doon taxaw di di di di di di di di di tabax nga xam ne marku tànk yi. ñu ngi ci moom aley salaatu wassalaam ba léegi moom yu Seydina Ibrahim ñoo nekk ci xeer woowu ñu def ko foofu noonu foofu noonu mooy maqaamu Ibrahim foofu nag la yonent bi alayhi salaatu wassalaam dem summa kon nafada mu daal di jublu ila maqaami Ibrahima fi nga xam ne moom lañ naan maqaamu Ibrahim alayhi salaatu wassalaam faqara mu daal di jàng lan la jàng moom alayhi salaatu wassalaam wattaxidu min maqaami ibrahima musalla waaw mu jàng aaya boobu wattaxidu na ngeen jàppee waaw te loolu mooy njàngin mi gën a siiw bil kasr te loolu moom looy qiraa kuufi yu yi ñoom abu amr ah, bu boobaa mooy li nga xam ne mooy ndig mooy diggale la wattaxidu te na ngeen jàppee waaw min maqaami ibrahima musalla fa nga xamante ne nii mooy fi ñu naan maqaamu ibrahim musalla na ngeen ko jàppe li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy am jullikaay ngeen def ko foo xam ne fu ngeen di jullee la waaw am na nag beneen qiraa beneen façon njàng boo xam ne fatxa la mooy wattaxadu waaw mooy ñu jàppe waaw ñu jàppe min maqaami ibrahima ci maqaamu ibrahim musalla muy bërëbu boo xam ne lañuy ñuy jullee ginnaaw li nga xam ne mooy tawaaf bi mooy bërëb boo xam ne lañuy ñuy jullee mawdi'u salaa bërëbu julli waa julli la waaye bërëbu ñaan la bërëbu toroxlu la jëm ci borom bi subhaanahu wa ta'ala kon léegi nag ba mu fa demee loolu la ba mu liire waxee lool moom alayhi salaatu wassalaam mu ne fa ja'ala al maqaama mooy liñ la wax sànq bi mu tawaafee ba pare dafa dem direct ci maqaamu Ibrahim fa ja'ala al maqaama baynahu wa bayna al bayt mu daal di jël li nga xam ne mooy maqaamu Ibrahim daal di jël maqaamu Ibrahim mu jël ma maqaamu ibrahim aleyhi salaatu wassalaam def ko digganteem ak li nga xam ne mooy diggante mu nekk kanamam mu nekk digganteem ak kaaba ji moom aleyhi salaatu wassalaam léegi lan la fa def ah mu ne fa kaana abi yaqul fa kaana abi ah sama baay da doon wax kan moo wax loolu mooy Jaafar Seydina Jaafar ibn Muhammad xam nga riwaaya bi gisoon nañ càllale bi Seydi mooy hadith Seydina Jaabir bu bu gudd boobu nekk ci inda imaamu Muslim al imaamu Muslim dana haddathana mooy bi surah yi def hajjatu nabi baabu hajjati nabi sallallahu alayhi wa sallam wala sifatu hajjati nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne woon haddathana al imaamu Muslim mu ne nettali nañu dañuy dañuy wax càll bi waxoon nañ ko waxati dañu koy wax ngir ñu xool ki naan fa kaana abi mooy kan fa kaana abi kan moo ko kon mu ne fa mu ne xaddasanaa nettali nañu abu ibn abi shayba suñu sëriñ di abu bakr ibn abi shayba wa isxaaq ibn ibrahim ak imaam isxaaq ibn ibrahim al jamian ñoom ñépp an xaatimin ñu jële ci xaatim annahu qaal mu ne qaala no mu ne qaala abu bakr sama sëriñ abu bakr moo ne xaddatanaa nettali nañu xaatim ibn ismail almadani an jaafar ibn muhammad moo jële ci jaafar ibn muhammad muy imaam jaafar as-saadiq an abihi mu jële ci baayam di muhammad al-baqir seydina muhammad al-baqir qaala léegi moom la kon kii wax mooy seydina jaafar ah moom moo ne fa kaana abi yaqul sama baay nekkoon na hmm? di wax moom moo ko jële ci baayam wa baytu wa ahlu baytil mustafa ja'faru an abaihi moom moo ko jële ci baayam kon seydinaa ja'far kon mu ne baayam da wax naan wala a'lamuhu mu ne te xawma zakarahu illa an nabi ah këne këne seydinaa jaabir bi baayam da wax ne lii de ja nee na baayam li Muhammadul Baqir la doon wax ne wala alamu xaw ma nag naan xamuma lu dul ne zakarahu moom Seydina Jaabir tudd na ko illaa anin nabi di jële lii ma ci bëgg a teg ci Seydina Jaabir ibn Abdillah mooy lan mooy dafa tari ah yaqra'u kaana yaqra'u yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah kene moom da doon tari fi rak'atayn ci ñaari rakka yi nga xam ne yan ñaari rakka mooy yii ndax ginnaaw boo tawaafee ba pare dafa am ñaari rakka yu ñuy julli moom la gis nii moom lañ naan rak'atay tawaaf ñaari rakkaay tawaaf te fañ koy jullee mooy ca maqaamu mooy ca maqaamu Ibrahim mooy ca maqaamu Ibrahim alayhi salaatu wassalaam loolu nag la ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ñaari ràkka yooyu lii la fa tari woon qul huwa allahu ahad muy suuratul ixlaas ak qul yaa ayyuhal kaafiruun muy suuratul kaafiruun ah kon nag lii la ne moom loolu gisul woon ne baayam doon wax ne Seydina Jaabir jëlewu ko woon di ko tudd lu dul ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te loolu mooy li nga xamante ne <coughs> mooy li nga xam ne lii danga naan peut Euh, shakk la mais du shakk mooy du du du dafay du dafa du dafay dute non non waaw mais dutewul ah comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam al Bayhaqi rahmatullah alayhi solowee bi sanadin saxiix ci shart imaamu Muslim an Ja'far ibn Muhammad an abiihi an Jaabir mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam taafa bil bayti fa ramala min alxajari al aswadi thalathan thumma salla rak'atayn qara'a fihima gis nga mu leer qul ya ayyuha alkaafiruun wa qul huwa allahu ahad ah mu tari ci li nga xamante ne mooy qul ya ayyuha alkaafiruun ak qul huwa allahu ahad ah loolu nag mooy lan mooy est-ce que qul huwa allahu ahad la njëkk a tari qul ya ayyuha alkaafiruun la njëkk a tari ah voilà comme ni nga xam ne noonu tamit la ñëwee ci riwaay imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi mu ne fa qaraa faatihatal kitaab wa qul ya ayyuhal kaafiruun wa qul huwa allahu ahad ci riwaay imaam at ba léegi luy wane loolu kuene qul ya ayyuhal kaafiruun ngay njëkka tari mu ne qaraa fi rak'atay tawaafi bi suuratay al-ixlaas ñaari yi nga xam ne ñooy suuratay al ndax qul ya ayyuhal kaafiruun ak qul huwa allahu ahad lépp ci wéetal borom bi subhaanahu wa taala di ko sellal ah nga xamante ne ci lépp loo xamante ne mooy ñu xamul dara ak mushrikuuna yeeg malaaxida yeeg ñi nga xam ne laa ilma indahum ak ñi nga xam ne ñoo ko di ko jéem a taqal loolu lay dàq que ne qul waxal huwa allahu moom mooy buur yàlla ahad kenn la mooy amul dara lu ngeen koy booleel allahu mooy ki nga xam ne samadu mooy ki nga xam ne ñépp moom mooy ngënkal yi nga xam ne moom amul biir amul biti te tamit nit ñépp moom lañu soxla waaw mooy ki nga xam ne moom la ñépp nit ñi mbindeef yi boo malaaka yeeg xeer yeeg suuf yeeg gàncax yeeg garab yeeg poto yeeg immeuble yeeg xeer yeeg carton yeeg lépp rek dafa soxla aajowoo borom bi subhaanahu wa taala jurut kenn walam yuulat te kenn juru ko walam yakul lahu kufuwan wala kufu an ahad te amul ndend amul kenn koo xam ne moom lañ koy booleel qul yaa ayyuhal kaafiruun bi ñëw qul waxal waaw déclarer mu leer màññe waaw ci kaw ah ci kanamu mboolem bokkaalekat yi mboolem wéetalkat yi ñu gën a saxal bu dee wéetalkat yi ñu gën a saxal lool li yazdaada alladina amanu imaana wala yartaab alladina fii alladina uutul kitaab waaw bu ko defee mu leer li yastayqi nañu am yaqin mu leer naññe ñi nga xamante ne ñooy ñi gëm yàlla te ñi nga xam ne joxoon nañ leen les gens du livre buñ nekk ci digg ci déng déngeeg sikki sàkk ci lii këne xul waxal yaa ayyuhal kaafiruun ee eh, yéen yéeféer yi waaw yéen ñi nga xam ne yéen a bañ a jaamu seen borom qul waxal yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu man sayyidina muhammad de sallallahu alayhi wa laa mukk a'budu nekkuma a'budu di jaamu maa li nga xam ne ta'buduna moom ngeen di jaamu bokkuñu programme wala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawaahu wa kaana amruhu furata ah wa wala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawaahu wa kaana amruhu furata nit boo nekkee jullit dangaa am noo xam ne noon ngay wéyale noon ngay doxale noon ngay dunde waaw nekk ci alquran ak sunna lool mooy li bu la ci nag kenn dévier loolu la waxoon Seydina Muusa wala yasuddannaka anha gis nga lii ma la tegal muy jaamu ma wéetal ma innaka bil waadil muqaddasi tuwa wa ana wa ana xla'na layk ndax innaka bil waadil muqaddasi tuwa xamal ko ne ko annani ana allahu laa ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri ndax inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha li tujza kullu nafsin bima tasa ah kon nag mbir mi mooy boo xamee nekk jullit manoo nekk jullit ba pare bokk ak yéeféer yi programme waaw yow daanaka sam boo xëyee ba ni ngay fanaani ba ni ngay nelawee yow ku la tegoon sa li ngay doxale ak teg programme yéeféer daanaka amul différence loolu moom mooy nekkoo ci li nga war a nekk yow qad saddaka anha anha man la yu'minu biha yow na la leer ne kon ne la ci li nga xam ne yoon wi nga waroon a nekk xam ne gëmu ko mu kuffaar yi fexe nañ ba convaincre la que ne ñun suñu façon euh, de vivre suñu manière de vivre loolu mooy façon bi baax yéen ñépp ngeen bàyyi ko quant à seen religion yi ngeen di wax bu ngeen duggee seen biir néeg kenn gisu leen ngeen fexe xool lu ngeen di def hada qawlu kufrin wa qawlu baatil loolu waxi neen la waxu kéefër la waaw wala yasuddannaka anha man laa yu'minu biha kon qul yaa ayyuhal kaafiruun yéen ñi yéen yéeféer yi laa nekkuma man a'budu di jaamu maa li nga xam ne ta'buduuna ngeen di jaamu wala ana aabidum maa abadtum ta yéen wala an man ah nekkuma di jaamu li ngeen di jaamu yéen itam nekku ngeen di jaamu li may jaamu. kooku ngeen ne ngeen de toute façon l'islam non non no ça c'est ça c'est quelle religion ça c'est arriéré ça c'est moyenâgeux vraiment on dans les lumières vous voulez dans les ténèbres ah non ngeen wax kon nag man jaamuwuma li ngeen di jaamu yéen itam wala antum abiduna ah, ma abud mais jaamu ngeen li may jaamu ah tam nag da leer ne man itam ni ngeen man maa leen gën a dëgër ci ma dinaa am am yàlla di di di di di di di sede mukk <laughs> wala ana du fi bàyyi di neem ci lan bàyyi yàlla nekk ci lan jàpp ciy jaaxan mukk wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abudu kon nag pour mbir mi jeex daal lakum diinukum waliya diin yéen a ngi seen façon doxalin yéen a ngi ci seen façon de vivre boo xam ne wuute nag li ma buur yàlla mi ñu bind man ak yéen tegal ne jaar leen fii ngeen bañ lakum yor ngeen diinukum seen façon de vivre waliyata man am naa diini sama façon jaamu sama borom mu ngi noonu mu leer naan ñu mettre les points sur les i voilà kon affaire bi gis nga moo tax yii nii alko euh, suñu borom euh, fii yonent ma ne sa sam jàng fii si capital hein c'est capital parce que lii nii <laughs> mooy kalimatu tawxiid lay réaffirmer waaw fi nga xamante ne nii kuffaaru Qurayshi nii dañ koo wërale woon ak ay yàlla waaw te bul fàtte ne Quraysh ñoom xadiisu ahdin bi kufr bi ñu génnee ci yéefar yàggul huitième année bi nii ci gàddaay yonent bi alayhi salaam la yonent sallallahu alayhi wa sallam ubbi Makka ci dul xeeba bu ñu fàtte loolu deux ans après muy ci dixième année bi nii ci dul xijja mu daal di agsi Makka ngir aj mooy ne kon ñii deux ans kese la ñàkk la fi ñoom Hubal jóge ah ñoom Manaat ak Laat Uzza Isaaf ak Naa'ila y'a deux ans kese te deux ans yàggut ah kii nii day gën a renforcer lool qul yaa ayyuhal kaafiruun waaw saxal ne fii bërëb bii du bërëbu moykatu yàlla du bërëbu moy yàlla fii du bërëbu bokkaale yàlla kaama gi nga xam ne buur yàlla nee na da koo teg ngir ñu koy jaamu fii buyuutin comme niñ ko gisoon adina allah an yurfa'a wa yuzkara fiiha ismuhu bi ci njëkk mooy bii muy muy al haram waaw néeg yi nga xam ne buur yàlla boo digle ñu fa yëkkati di fa tudd turam waaw di ko fa sàbbaal fil ghuduwi wal asal ci ngoon yeeg bëccëg gi bii mooy seen ndey mooy mooy première mosquée ala wajhil ard fi nga xam ne néeg bi ñu njëkk jaamoo yàlla mooy fii kon nag néeg boobu ci bu me ci ci ci ci ci jamono ju mel nii dara ju nu faa yell ñu réaffirmer fa la nga xam ne moo tax bii haa xuliqati samaawaatu wal ard li nga xam ne moo tax ñu bind asamaan ak suuf mooy kalimatu laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah muy kalimatu laa ilaha baatu amul benn buur boo xam ne moom lañu war a jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla baatu buur yàlla mooy ki nga xam ne mooy yàlla képp keneen koo xam ne moom la ñu jàpp naan dañ koy jaamu wala di ko jox attribut yàlla te du dëgg loolu du dëgg jarul ñu koy jaamu te jaamu nga ab jariñ tus ña nga xam ne ñoo tene ak nu ñu bari bari ak nu leen mbooloolu mbooloo yi daal di topp kon qul yaa ayyuhal kaafiruun gis nga la jàng muy rak'atay lii lañu naan rak'atay tawaaf mu réaffirmer fii nga xam ne taalama taalama kasura fi hadha al makan kasuratil fi nga xam ne fii allah kaaba gi fu ne gars yi fu nañ fa yàlla fu teg nañ fa seen yooyu mu ñëw réaffirmer yi ginnaaw tawaaf bi directement maqaamu ibrahim alayhi mu def la mu jàng bu njëkk bi rakka bu njëkk bi qul ya ayyuhal kaafiruun la ci tari beneen bi mu tari ci qul huwa allahu ahad kalimatu tawhid kalimatu la ilaha xayru ma qultu ana wannabiyiina qabli laa ilaha illa allah allah ah mooy noonu allah léegi kon loolu la yonent mi alayhi salaatu salaam kon loolu moo ñuy wane ne kon qul yaa ayyuhal kaafiruun la njëkk a tari après mu daal di ciy teg qul huwa allahu ahad léegi nag kon lii mu ngi ko julli digganteem ak maqaamu Ibrahim alayhi salaatu wassalaam rakk ñaari rakk yi nag lañ naan rakkaatay tawaaf mooy rakkaatay tawaaf yi ñaari rakkaay tawaaf ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah moom moo leen moom moo leen <coughs> ah moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daldi wuute nag ana ñaari ràkk yii lan mooy seen àtte ñaari ràkk yii nii ndaam farata lañ wala waajib lañ fard lañ ruknu lañ ci aj ji ni tawaaf nekk ruknu ndax ñoo ànd nekk ruknu wala déet boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wute wala sunna rek la ah al imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi bi nga xam ne moom lay def sharxul minhaaj sharx saxiix Muslim ibn al-Hajjaaj mu ne hada dalilun lima ajmaca alayhi alculamaau annahu yanbagi likulli taifin ida faraga min tawaafihi an yusalliya xalfa almaqaami rakcatay tawaaf waxtalafu hal huma waajibataani am sunnataan alimaam annawawiyu yaxya bnu sharaf annawawiyu raxmatullahi alayhi mu ne ñaari ràkke yi xadiisu saydina mawlaana jaabir ibn abdillah wax ne yonent mi alayhi salaatu salaam moom la def bi muy décrire ajam gi mu ne ab tegtal la ab tegtal la boo xamante ne nii mooy wane li nga xamante ne nii di dëgëral li nga xam ne boroom xam-xam yépp ci dëppoo amul wute kënee manu la ñàkk pour képp koo xam ne dangaa wër kàmbatal musharrafa boo paree ci sa tawaaf bi nga julli ginnaaw ba maqaamu ibrahim alayhi salaatu wassalaam rak'atay tawaaf ñaari rakkaay tawaaf yi mu ne waaye nag ginnaaw bi nga xam ne ñoom ñépp d'accord nañ ne lii moom dëppoo nañ ko ne lii dañ koy def léegi ban statut la am foofu la wuute bi ne waxtalafuu ñu wute hal huma waajibataani am sunnataan mu ne ñu wute nag est-ce que waajibataani lañ wala boog ay sunna lañ ñaari ràkka yooyu ku ne waajibataani mooy ku képp koo xam ne defoo ko foo jaar nga tuur deret waaw ku ne sunnataani mooy ku ko deful ba ngëneel bàyyi na ngëneel ay waay waay waay maa a'zama maa faatahu min al-fadaa'il maa a'zama maa faatahu min al-fadaa'il ak rëy li nga xam ne moo ko rob moo moo ko moy moo ko njuuli moom la ñàkk moom la perte ci ngëneel yoo xam ne amoon na ko waaye nag yàqul ajam yàqulu góoram ñee itam yàqulu góoram ñi ne waajib mais fokk ñu tuural ko deret loolu muy wax ñoom ci seen mazhab mu ne wa indana fii xalaaf xilaaf xaasiluhu mu am na ci ñun Shafi'i yi rahmatullah alayhi wuute en gros thalathatu aqwal ñetti wax la asaxuhuma annahuma sunna mu ne li gën a dëgg asaxuha li gën a wër ci ñetti wax yooyu mooy ne sunna la loolu mooy mazhabu Shafi'i yi dañ ne ñaari rakkaay tawaaf yooyu sunna la waaw wasaani beneen wax bi am ci suñu ngir ñett la la wax bii nee na bii moo ci gën wër kënis ñoom sunna lañ ko jàppe wasaani ñaareel bi ñu ne annahuma waajibataan ñaar yii nii waajib mooy dañoo war wasaalis ñett yi ne ida ka ñetteelu wax bi ida kaana tawaafan waajibatan fa waajibataan wa illaa fa sunnataan ñetteelu wax bi daal di teqantal ne bu dee ne tawaaf la boo xam ne tawaaf boobu boo xam ne bu war la bu nit ki war a def comme ifaada ñu ne ah bu boobaa mooy ruknu bi ak ñoom li ñu xam ne moom lañ jàppe ne tawaaf boobu waajib la mooy tawaaful qudum contrairement ak maliki waxoon nañ la maliki yi rahmatullah leen ñoo jàpp ne tawaaful qudum hein tawaaful qudum ñoom lañ ne euh, euh, dañ koo dañ koo sopp dañ koo sopp waaj non non ñoom ñoo ne tawaaful qudum taxawal <laughs> voilà tawaaful qudum ñoom dañ koo def waajib contrairement ak waa jumhur waa jumhur ne tawaaful qudum du waajib sunn la ñoom nag après mu def tawaaf ba ca des mooy booy ñibbi ñu ne nag tawaafu wadaa ñoom ñu ne ñu maalikee ni sunn la waa jumhur ne déedéet waajib la voilà noonu la demee mooy tawaaful qudum tawaaful qudum waa jumhur dañu ne mbir mi tawaaful qudum du farata waaw sunna la maaliki yi ne farata lañ waa jumhur ne tawaaful bi nga xam ne mooy ñibbi bi loolu euh, kii la euh, waajibataani la maaliki yi ni sunna lañ loolu gisoon nañu ko hmm? kon kon ñii dañoo def teqantal ñu ne bu dee kon Shafi'i yi kon dangay xam ne tawaaful euh, kon tawaaf yi muy wax ne teqantal bii bu dee tawaaf la boo xam ne farata la comme ar ruknu bi nga xam ne mooy tawaaful ifaada wala tawaaful wadaa'i loolu noonu kon foofu dañ ko fay sunnaal mooy ñetteelu wax bi mooy day nekk waajibataan yi boobu ñaari jàkka yi lay doon tawaaf bu nekk farata rek def fa ñaari ràkka day nekk farata bu dee tawaaf sunna la comme ñoom li wax tawaaful mooy tawaaf boo xam ne comme tawaaful qudum wala tawaaf boo xam ne dama koy def noonu rek ngir tawaaf ndax tawaaf yu bari dafa baax bu boobaa ñoom ñu daal di koy eh, eh, ñu ne loolu sunna la am na benn masala mooy est-ce que kaaba gi non dama koy tudd nii mais fo eh, de parce que sama xelam ciy door a dem est-ce que kaaba gi boo duggee da ngay def ñaari rakkaay yi yonent ma la saa saa wax ne ku ku duggub jàkk bala ngaa toog na nga julli ah ida daxala ahadukumul masjida fala yi hatta yusalli rak'atayn comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee moom alayhi salaatu wa salaam du ku duggu jàkka bu mu toog lu dul mu julli ñaari ràkk est-ce que kaaba gi jàkkaay kaaba gi ci la wala déet loolu masala la insha allah dama ko fàtte woon mais nañ continuer fii ah ah imaam an-Nawawi mu ne wa sawaa'un qulnaa waajibataan aw sunnataan law tarakahuma lam yub lam yabtul tawaafu mu nekk que ça ñu ne lu war lañ ñun walla mooy Shafi'i yi wala boog sunna la ñu ñaari rakko bu ko bàyyi woon it du yàq tawaafam waaw waaye wa sunnatu an yusallihima xalfal maqaami mu julli leen ginnaaw maqaamu Ibrahim waaw léegi dinañ ñëw léegi nañ yemagul noonu <coughs> mu des mu des euh, bu dee Maliki yi rahmatullah alayhi kon man nañ ne Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàpp ne tawaaful tawaaf bii nii sunna la hein tawaaf euh, bii nii sunna la non maanaam tawaaf bii mooy ñaari euh, rak'a yi sunna la hein léegi sauf que maalikee yi dañ ne waajib waajib la de du sunna de waajib la waajiba taani lañ te ku ko fi bàyyi foog nga dara waaw moo tax ñoom sa ak tawaafu rakante yu tawaaf tajibu dafa war waaw mu julli leen bu defee tawaaf ba pare min ghayri fasilin tawil mu bañ a nekk nag diggante bi mu tawaafee mu leen di julli mu bañ a yàgg waaw comme ni nga xamante ni ñoom noonu lañ koy waxee ñoom maaliki yi rahmatullah alayhi léegi dinañ ñëw ci ban bërëb lañ koy def bërëb bi gis nañ yonent bi alei saatu salaam fan la ko defe ginnaaw maqaamu ibrahim léegi bu feesee nag yooyu dinañ ci ñëw kon Maliki rahmatullah dañ koo boole ci waaji ci waajibaatu tawaaf te boo fàttale koo ci zaadul xujaaj bu dee am na ko déglu mooy ne foofu rakan yi ci la bokkoon ginnaaw euh, euh, liñ newoon waaji mooy dox ak tànk booy tawaaf lu dul ko am ngànt bi ci teg woon moo doon rakka et kii tawaaf bi ñaari rakka yooyu tamit ci waajib yi lañ ko boole woon hmm? ci waajib yi waaw léegi nag euh, ñaari ñaari rakk yii nii mooy dangay gis ne ñaari rakkaay naafila la ah loolu ñaari rakka mais mais euh, Hanafiya yi tamit loolu la tamit mooy ne waajib la. dañ ne ñaari ràkk yii nii tawit waajib la euh, léegi euh, léegi mooy xanafiya yi ak maalikiya yi ñoom kon da gis ni dañ ko dañ ne ci waajib yi la bokk waaw léegi nag mu dees fan lañ koy jullee fa mooy ci maqaamu Ibrahim bu ko nit ñi ma nee loolu mooy li gën ndax fa la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defee fa la ko defe léegi nag bu dee ne maqaamu Ibrahim dafa fees mooy fu mu ko defee ci biir Kaaba ji baax na ci biir jàkka ji baax na waaw fu mu ko defee ci biir même xijru Ismaïl foofu it baax na waaw mooy deuxième bi nga xam ne daanaka moom moo ci tegu budul lool ci jàkka ji. wala Makka biir Makka même bu dee am na fa hôtel bu demee mu fees wala amul possibilité def ko bu demee ci fa nga xam ne mooy état hôtel am biir Makka mu daal di ko fay def sinon sa xaram bi yëpp sax mën na ko faa def bu dul foofu antu euh, jàppandewul ah loolu yëpp mën na koo def bu dee ne wala mu ñëw fekk walla muy masala bi bi teeñ koo wax léegi mooy masalaan waa léegi bu dee heure yi nga xam ne nag dañuy tere ko ci naafila bu bu tombee week heure yooyu nag parce que yonent bi alayhi salaam <laughs> dafa am eh, eh, eh, kii yoo xam ne daf ko tere woon ku ko ku ci julli ah li Mawlaana Ibn Abbaas ne shahida indi rida rijaalun mardiyuuna ardaahum indi Umar mu ne shahida indi al xadis boobu mu ngi ci saxiixayni hmm? moom Seydina Mawlana Maba mu ne shahida indi rijaalun mardiyun mu ne am na góor ñoo xamante ni nii ñu ma gërëm lañ ñoo xam ne ñu ma estimé lañ daal dinañu may seedeel wax ma ne këne seedeel nañ ma këne yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ne moo tere ñuy julli ginnaaw suba lu dul mooy bu jullee fajar ba pare lu dul jant bi jóg waaye it moo tere ñu julli ginnaaw tàkkusaan lu dul am taghruba shams lu dul jant bi dafa dugg ak tamit ah, salaatu sa'atin ah, yooyu Uqbat ibn Amir ak yooyu yi nga xam ne mooy daal yi nga xam ne yenent ma lay saa saam da ko doon tere <coughs> da ko doon tere waxtu yi nga xam ne da doon tere ñu daal di ci julli ah, moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak wax bi mu wax hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri la salaata ba'da subhi hatta tarfa'a ash-shams wala salaata ba'da al-'asri hatta taghruba ash-shams julli amul ginnaaw suba julli suba loolu jant bi jóg wala salaat amul julli ba'da al-'asri ginnaaw salaatul 'asri hatta taghruba ash-shams bani jant bi di dugge di fenk di di soowe te loolu hadith yooyu ñu ngi ci sahihayn hmm? yii nii yëpp nag dafa tax yii am ñu ne a ah, <coughs> kon nag affaire bi est-ce que kon dañ koo war a julli mu am beneen xadis boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa wax muy xadis boo xam ne qad rawaahu al imaamu Tirmidi naka noonu al imaamu An-Nasaa'i ak al imaamu Ibnu Maaja rahmatullah alayhi muy xadisu Seydina Jubayr ibnu Mut'im radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane yaa bani Abdi Manaaf laa tamna'u ahadan taafa bi haadha al-bayt wa salla fi ayyi sa'atin shaa'a min al-layli aw nahaar ah <laughs> yonent bi alei saatu salaam ne yaa bani abdi manaaf yéen mooy yéen waa Quraysh rek yéen waa banu abdi manaaf yéen waa Quraysh laa tamna'u bu leen tere ahadan kenn taafa koo xam ne wër na bi haadha al-bayti ku wër néeg bii wa salla mu julli fii ayyi sa'atin shaa'a min al-layli aw nahaar ci waxtu wu ko neex Hmm? mu bëgg a wër kaaba gi bu ko leen ko tere waxtu wu ko neex moo xam guddi la moo xam bëccëg la gis nga fee day tere ku julli digg après tis euh, après fajar lu dul jant bi jóg ak li nga xamante ne mooy euh, après euh, tàkkusaan lu dul jant bi daal di so mooy jant bi daal di dugg coucher du soleil am fii mu ne gaa yi tere kenn koo xam ne wër na kaaba gi wasalla mu julli fii ayyi saatin ci waxtu wum mën a nekk bu ko neex waa jooju ci àllay lu war na aw nahaar wala guddi guddi wala bëccëg loolu nag moo tax boroom xam-xam yi daal di wute fii nii est-ce que est-ce que kon ku tawaaf heure bii premièrement tawaaf heure bii mooy tawaaf heure bu ne ci li gën a dëgër mën naa ne ah heure yii après tàkkusaan après jullit fajar loolu lépp mën naa ne ah ndax jële nañ ko ci saxaaba yu bari léegi mooy affaire bi mooy léegi bu julli ba bu bu ko defee pare mais julli jooju moom julliñ naa fi la da koy def wala déet ñaari raka euh, rakantay tawaaf da koy def loolu nag boroom xam-xam yi dañ cee wuute ku mel ni Shafi'i yi xam nga Shafi'i yi ñoo lay wax naan la ay ay am na julli yoo xam ne zawaatu sabab la waaw yoo xam ne parce que bu dee maalikiye yi rahmatullah alayhim ak xanafiye yi ak ñooñu dañ koy tere dañ naan la boo jullee ba pare heure boobu bu fi bu ci naafi la bu dee da ngaa boobu ah bu dee da ngaa bu dee da ngaa ba pare yow ah bul bul bul bul bul julli ñaari julli yooyu après bu dee après tàkkusaan la wala après suba la jullit suba la bàyyil ba li yonent saa salaam wax ba jant bi jóg wala nga bàyyi ba après timis nga daal di def li nga xamante ne nii nga daal di yéex a julli bi te loolu garaawul liñ la waxoon sànq maalikee rahmatullah alayhi naan na jege ñoo loolu garaawul waaw <coughs> loolu lañ sopp ci nit ki te loolu lañ lay wax bu ko def bul julli waaw léegi nag ah, loolu ñoom lañu wax. parce que ñu ne waxu yonent ni te Seydina Omar radiyallahu taala anhu ni euh, euh, kii euh, imaamul Buxaari yi sax tudd mu ne wa wa taafa umaru ba'da subhi fa rakiba hatta salla rak'atayn bi dhi tuwa mu ne Seydina Umar ci baabu tawaafi ba'da subhi wal asri ci kitaabul hajj mu ne wa taafa umaru mu ne Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daal dinay wër ah daal dinay wër Kaaba gi def tawaaf ginnaaw bi mu jullee fajar ba pare fa rakiba mu war julliwul hatta salla rak'atayn bi dhi tuwa ville ca yoon wam war wax la sànq liñ la naan ne mbir Makka ak xaram bi te ville trois adnal xelli la mu génn ah man ba foofu man nga faa julli ñaari rakante yi tawaf parce que dafa daje woon nag waxtu wi nga xam ne moom la yonent mi alayhi salaatu salaam ne bu leen fi jullee moom mu tawaaf d'après génn dem ba ville trois ville trois xam nañ ko léegi mu daal di fay julli te loolu imaamu Maalik ibn Anas daal dina koy solo ci càllale boo xam ne dem na ba ci Seydina Omar muy. boo xam ne bu wér la na ko noonu al imaamu ahmad ibnu hanbal eh, daal dina koy solo hmm? anna umara taafa ba'da subhi sab'an thumma ila al da doon ñibbi falamma kaana bi di tuwa wa shams salla rak'atayn ñu ne loolu kon Seydina Omar dafa tawaaf fekk tawaaful wadaa mu war ñibbi mu tawaaf mais comme que suba gi la ginnaaw fajar mu daal di dem Medina di ñibbi ba mu demee ba àgg di trois ci yoon bi mooy boo génnee màkk tuuti fekk jant bi jóg mu daal di fay julli li nga xam ne ñaari ràkk ñu ne loolu day wan ne lii te jëlee nañ lu mel noonu ci Mawlaana Ibn Umar même bu dee ne Mawlaana Ibn it soloo nañ ci moom que ne julli na def na tawaaf ba pare ginnaaw suba après mu julli. mooy moom dañoo riwaaye ci ñaar yi ñaari fa ñaari kii yëpp ñaar que ne julli na am na yoo xam ne julliwu ko woon voilà kon mooy tawaaf na ginnaaw suba mu julli waaye tawaaf na ginnaaw suba julliwul bàyyi ba jant bi daal di jóg mu daal di koy julli loolu parce que lii ndax lii yonent ma la saa saam doon tere ak tamit yii nga xamante ne dane bu leen tere kenn yéen waa banu abdi manaaf bu kenn tere kenn koo xam ne ñëw na fii di fi hmm, julli ci wër kaaba gi war a julli tey julli ci jamono ju mu man di nekk ku mel ni Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom nag ñu ne ñun Euh, ñun loolu mën naa nekk parce que li tax mën naa nekk mooy euh, julli bi lahu sabab waaw ndax dafa bokk salaat yi nga xam ne <coughs> façon julli yi nga xam ne ñoom naafila la ñuy doon mais sababa daa am lu ko waral ñu ne yooyu même waxtu yi nga xam dañ koy tere sax yooyu noonu ñoom genre genre ñoom dañ leen di génne ci règle bi tere bi day teggeeku comme ku dugg ci jàkka comme tahiyatul masjid waaw parce que yonent ma lay saa saa wax nañ la ko sànq bu du moo ne bu kenn duggee ci jàkka bu mu toog lu dul mu julli ñaari ràkka ñoom ñu ne kon nag loolu dañ ciy xame ne kene na julli bu mu toog lu mu julli ñaari ràkka kon loolu dañ ci xame ne kon ne kon ku dugg même bu dee jamono joo xam ne dañuy tere ku ci julli loolu dañ mooy exception lay doon waaw comme waa joo xam ne tamit sunnatul wudu mooy ki nga xamante ne nii Euh, comme koo xam dafa baaxe baaxoo sunna gu baax googu nga xam ne fu mu jàppe julli ñaari ràkk wala ma sha allahu an yusalliya comme ni Seydina Bilaal doon def ba yonent saa ne ko yow euh, ne ko Bilaal bi ma sabaqtani ilal janna yow loo ma jiite aljana ndax dégg naa sa ñaari tepp tànki sa carax yi ñu nekk sama kanam biir aljana Seydina Bilaal ne ko lan nga def lu gën a yaakaar mu ne ah man de xaw ma lu dul ne fu ma tojale daal fu ma jaar fu ma kiiwee dinaa jàpp jullil bu ma jàppee dinaa jullil sama borom ñaari rakka wala dinaa ko jullil masha allah lu soob buur yàlla ma jullil ko mun a xam naa kon loolu la muy sunna yoo xam ne bu baax la ñu ne ñu mel noonu it ah ku jàppoon toj nga yow loolu nekkoon sa sunna doo doon def loolu ñu ne man nga koo def comme yu mel noonu ak yu mel noonu léegi nag ñu ne tawaaf bii it ci la <coughs> waaw ñu ne it tawaaf bii ci la voilà ndax yonent bi alei saat moo permettre ñu tawaaf jamono ju ne ba pare mu wax ne heure bu waa ji julli bu leen ko tere kon mu ngi noonu kon nag lii daal ah day wane ne affaire bi lii mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ci ñoom ah ah léegi bon mooy ñoom nga dawa euh, salawaatul yi nga xam ne dañoo am la ha sabab loolu dañ koy wax ñoom surtout Shafi ñoom ñoom Shafi'i yi ah moo tax xam nga waa jumhur dañ naan la tere moo moo gën a féete kaw waaw parce que bu dee lu ñu permettre ak lu ñu tere dañoo opposé wu dañuy jiital tere bi ñoom moo tax loolu te tamit bon de euh, quant à hadith bële dañ ne en tout cas daal hadith boobu. yonent mi alayhi salaam xam nañ ne am na waxtu yoo xam ne day tere parce que euh, jant bi tatlu ala euh, qarnay shaytaan ak yooyu day fenk ci qarnay shaytaan ak yooyu en tout ñoom ñu ne loolu daal moo tax dañuy euh, kii nit ki lool mu bañ a julli waxtu yoo yële mu fexe daal julli waxtu yi nga xamante ni nii ñoom la ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñu xam ne daal terewu ko moo tax te loolu la Seydina Omar al-Khalifa daal di def li tax mu koy def mooy dafa xam ne nii lañ ko waroon a defe moo tax mu ko doon def kantaa ñii nag lii lañ wax ne waaw bu ngeen ko jëlee yu ñu jël nañ ci Mawlana Omar ak waxu yonente mi alayhi salaatu salaam nii ne jamono ju nekk te loolu li tax yonente mi alayhi salaatu salaam di préciser naan waxtu wu mu nekk wu mu bëgg a julli loolu kon amul benn waxtu bu mu génne te xamoon na ne tere na lee te woon ne illaa al awqat allati qad sabaqa an nahaytu anha loolu waxu ko kon nag ci lañuy xam ne loolu man naa nekk kon loolu daal insha allah mooy euh, léegi lan moo gën a dëgër moo tax euh, euh, riwaay yi ñu jële ci mawlaana ibn Umar ku mel na al imaam al xaafis ibn Hajar ci al Fath dane boo seetloo lii mooy kon Mawlaana Ibn Umar ndax riwaay yi ñu jëlee ci moom kenn doon na julli ginnaaw bi mu tawaafee suba ba pare ak yi nga xam ne dañ ne doonul woon julli da doon xaar ba jant bi loolu yépp dëgër mu ne amaana kon lii daal liñ ci mën a mën na nekk ne da ko doon def des fois des fois doonu ko woon def ngir boole yépp amaana tamit loolu gën a dëgër insha ngir bon bàyyi xel wax yépp que ne des fois ku tawaaf bu dee koo xam ne ay tawaafam dafa bari des fois mu def ko. ñun des fois du ko def ndax sàmmonteeg li nga xamante ne mooy wax yi ci ñëw yëpp wallahu taala alam kon ci kaw noonu jeexal nañ li jëm ci wàllu salaata yi rakaata yi tawaaf di yonent mi alei satu salaam def kon ginnaaw tawaaf bi lum def dafa dem ci ginnaaw maqaam ibrahim alayhi salatu wassalaam mu daal di fay julli ñaari raka muy rakaata yi tawaaf moom alayhi salatu